alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi wa fadlih ñu ngi woon ba léegi ci tafsiiru suuratu tawba aaya yi nga xamante ne ni ñooy wax ci ghazwatu tabuuk te xewoon ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam ci mois rajab contre ñi nga xam ne ñooy l'empire byzantin wa huwa wa kaana ala ra'siha qaysar ki ko jiite woon mooy César ñu ginoon koo xam ci Héraclius di Hiraql koroog nag nettali boobu ci lañ ne woon suuratu tawba fi la ko suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di nettalee gisoon nañu ci ay jataay jataay ñu ngi woon ci aaya 107 moom lañu war a tàmbalee tey inshaa allahu ta'ala ci suñu jotaay bii ñi génn doon na ci li nga xamante ne mooy naafiq yi nga xam ne ci araab yi lañ bokk muy kaw-kaw yi ne ñoom ashaddu kufra mu ne woon baada a'uudu billahi min alshaytaani irrajim al aaraabu ashaddu kufran wa nifaaqa wa ajdaru an ya'lamu xuduuda maa anzala allahu ala rasulihi wallahu alimun xakim mu ne woon naa mu ngi woon araab yi mooy kaw-kaw yi mu ne ñoom ashaddu ñoo gën a tar kufran ak weddi yàlla wa nifaaqan ak li nga xam ne mooy ak naafiq wa ajdaru te ñoo gën a an laa yaalamu ñu gën a xam ñu ñàkk xam xuduuda maa anzala allahu ala ñu daal di xam li nga xam ne mooy sharia bi ak dexal yi suñu boroom subhaanahu wa taala wàcce ci sallallahu alayhi wa te loolu waxoon nañ ne loolu moom ñoom mën a comprendre parce que kaw ga téere ya bariwu fa moom xam-xam boroom xam-xam ya duñu fa yàgg duñu fa baril di dem moo tax nag nit ñi waxoon naa la li nga xam ne moom lañu am muy vision bi nga foog ne yaakaar ne ku ku ñi ñi sell ñépp nga ca kaw ga ke wàlli yu mag yaa nga ca àll ya ca néegu ñax ya wala boroom xam-xam ya ñu ngi foofu loolu njuumte gu rëy la waxoon naa la ku dëkk dakaar booy seet ñi nga xam ne ñooy ñu mag ñi bul génn Dakar boo dëkkee Kaolack bul génn Kaolack ville ndax foofu noonu fa la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di daje te waxoon nañ la ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom subhaanahu wa taala bu koy yónni fan la jóge Makka mooy ummul qura mooy ndayu mooy ndayu ville yi nga xamante ne yonent yépp comme ni ñu ko waxe woon noonu la demee mooy ne ci ville yi lañ jëkk moo tax nga gisoon gaa yi dañu naan waqaala al mala'u alladhina min qawmi wa qaala al mala'u min qawmi saabu leen masoona woo ñi nga xam ne ñooy wax ñooy autorité yi nga xam ne ñooy autorité politique yi te ñooñu xam nga ne moos newuñu ca kaw kaw ca kaw ga kon loolu moo tax waaye waxoon nañ la nag alquran dane woon ñii mooy kaw ga am nañu mel nii te waxoon nañ la ne nag al imaamu ibn Hayyan al andalusi rahmatullahi alayhi ci tafsiiram nee woon na kaw ga nag buñ ne kaw kaw du duñu dëkk ci kaw gi kese kaw kaw loolu ab jikko la mooy ñi nga xam ne xamuñu seen diine ñooñu ñooy kaw kaw yi wala wala même waa ji bu dee palais présidentiel la yeewoo xamul diine moom jikkoy kaw kaw la yor kon nag mbir mi du bu leen stigmatiser kaw kaw yi moo tax suñu boroom subhaanahu wa taala ne am na ci kaw kaw yi ñoo xamante ne nii bu ñuy dépenser seen alal wala ñuy joxe azaka dañuy jàpp ne vraiment lii pertange la wallaahi mais l'islam daal dangay ngay waaru lii nga xam ne ma suñu koo xam bay ba sonn ñu naan la joxeel ci li nga bayoon sa gàtt yi ñu naan la joxeel te kenn dimbali wala woon wallaahi way lii daal ñoo lii di yéeme na moo taxoon mu ne wa min al arab am na ci kaw kaw yi man ñoo xamante ne nii wala man koo xam ne yattaxidu day jàppe maa yunfiqu li nga xam ne moom lay dépenser marama kene loolu vraiment pertange la lii daal mooy mooy mooy mooy liggéey taal wa yatarabbasu bikum ad-dawair ñuy xaar problème musiba yi dal leen yéen jullit ñi bu ko defee ñu ne changement de régime daa war a bu ko defee ñu dellu ci moom suñu alal yi dootuñu ci joxati kenn loolu waxoon nañ la moo tax ñu ne woon lii alxuraan di wax ne moo tax bi nga xamante ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di génne àddina kaw kaw yi ne waayow ñu bari ci ñoom ne ñun daal fii mu ne dara lañ dul nekkati li jullit ñenn ñu ne noo ñun dinañ reste jullit waaye dañ dul joxe zakat fama baalu Abu waaye après bu ngeen ñu naan mo fal nañu xalifa après bu dee Aboubacar ngeen fal nag loolu suñu yoon en tout cas ñun daal alal suñu alal yi man nañoo julli man nañoo woor waaye alal yii moom fenn lañu ko dul génnee sayyidina Aboubacar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ne woon wallahi law mana'uni anaqan wa qaala kaanuu ya'udduunahu ilaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam la qaataltuhum alaa man'ihi sayyidinaa as-siddiiqu al-akbar al-a'zamu sayyidinaa abuu bakr ibn abii quhaafa radiyallaahu ta'aalaa anhumaa mu ne bés wallaahi maa ngi waat ci yàlla law mana'uunii gis nga ñii nii naan naan dootuñu joxeeti zakaat bés buñ ma xañee waxuma la gëléem gëléem gu gën a ndaw mooy doomu gëléem buñ ma ko xañoon walla buum dañ doon yeewe gàtt yi ngir indil ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waat naa ne dinaa xareek ñoom ci loolu loolu bokk na ci li nga xamante ne ci xurubu ridda yi ci laame won ginnaaw gi nag suñu boroom subhaanahu wa taala ginnaaw bi nga xam ne la tudd ñi nga xam ne ñooy ci kaw-kaw yi ñi nga xam ne noon lañu mel mu ne nag bu leen wax ne ñoom ñépp noonu la mel de mu ne wa min al-aarabi man yu'minu billahi wal yawmil aaxir wa yattaxidu ma yunfiqu qurbatin salawaati rasul alaa innahaa qurbatun lahum sayudxiluhum allahu fi rahmatihi inna allaha gafuurun rahim mu ne wa min al arab am na ci kaw-kaw yi ñoo xam ne nag wute nañoo ñële mooy ñoo xamante ne ñoom gëm nañu boroom bi subhaanahu wa taala wal yawmil aaxiri gëm nañu bés pénc tamit wa yattaxidu muy jàppe maa yunfiqu li muy dépensé xurubaatin kene loolu da koy jegeel borom bi subhaanahu wa taala inda allahi wa salawaatir rasul te day waral yi nga xam ne mooy ñaanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci moom suñu boroom ne alaa waawi alaa xanaa yégu ngeen ma yëgal leen innahaa dëgg-dëgg loolu la xurbatun jege ñaale jegeñ ma la loolu nangul naa leen ko te dinaa xelséef naa leen dugal ci sama yërmande inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla gafuurun aji jéggalaa koon la rahimun aji yërëmaa koon la ginnaaw loolu tuddoon na ñi nga xam ne mooy almuhaajiruuna wal ansaar ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi radiyallahu taala anhum wax si nga xam ne moom gërëm na leen mu ne as-saabiquuna al-awwaluun ba mi nuy waxe ne radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidiina fiihaa abada daalika al-fawzu al-aziim mu pare woon wax ci ñoo ñële muy ñi nga xam ne ñooy ñi njëkk gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam min al-muhaajiriina wal ansaar ak ñi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw ginnaaw gi mu daal di wax ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëgal ne am na ci village yi wër Medina ñoo xam ne ay naafiq lañ yoo xam ne duñu génn seenug nifaaq yi ñooñu nag xamoo leen ñoom ñépp waaye xam naa leen xilséef naa leen a mbugal ñaari yoon ginnaaw gi ma yóbbu leen ci mbugal mu mag léegi nag ginnaaw loolu la wax ñeneen ñoo xamante ne nii comme ni ñu ko gise woon ne ñoom amuñu woon ngànt te demuñu woon bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di woote ghazwatu Tabuk muy sayyidina Abu Lubaba ibn Abdil Munzir radiyallahu ta'ala warda ak ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak moom waxoon nañ la ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am nañu ne woon juróomi nit lañ am ñu ne déedéet sept lañu am ñu ne neuf lañ allahu aalamu ay daalika kaan suñu boroom subhaanahu wa taala mooy ki xam dëgg-dëgg ana loolu lan moo ci nekkoon ginnaaw gi kon suñu boroom subhaanahu wa taala ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal manaafiqi nee leen waqul i'malu jëf leen fa sayara allahu amalakum seen boroom de subhaanahu wa taala dina gis li ngeen di jëf wa rasuluhu muta dina ko wan yenentaam bi sallallahu alayhi wa sallam wal mu'minuuna ak way ngëm yàlla yi wa te ginnaaw gi dina leen delloo ilaa aalimil ghaybi wa shahaada moom boroom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo xam kumpa ak lu feeñ fa yunabbi'ukum mu informer leen bi ma kuntum te la ngeen ne woon taamaluuna doon ko jëf léegi nag ginnaaw loolu ci la waxoon nag di dugg ci xissatu ñoom sayyidina sayyidina Ka'b ibn Malik ta'ala anhu ak Muraratu ibn Rabi' ak ki nga xamante ne mooy Hilal ibn Umayya alayhim ridwanullah ñi nga xam ne ñoom it amuñ woon benn ngànt waaye defuñ noon ne naafiq yi ñoom dañoo ñëw bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam jógee Tabuk ñëw ci jàkka ji toog nit ñi di ñëw di ko nuyu ku nekk di ñëw naafiqi mbooloom naafiqi dafi gàngoor yu bari ñëw naan ko wallaahi bëggoon nañoo ñëw waaye lañ la waxoon rek a ci am mooy dañoo amoon i ngànt law istataana la xarajnaa maakum suñu boroom subhaanahu wa taala ne bu leen gëm de gis ngeen gaay yi ay kàcckat lañ bu ñu ñëwee dinañ la waatal sa yaxlifuuna billah sa yaxlifuuna lakum billah dinañ leen waatal ci buur yàlla ne ñun de suñu ngànt yooyoo taxoon ngir ngeen gërëm leen waaye bu ngeen leen gërëmee fa inna allaha laa yarda anil qawmil faasiqiin yëg leen ne boroom bi subhaanahu wa taala moom de du gërëm nit ñoo xamante ne ay kàccoor lañu loolu nag ginnaaw bi nga xam ne ñooñu lool la ñuy doon wax ku nekk naan lii wa taxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne moom xam ne gaa yi waxuñu dëgg ku ñëw rek mu jàppale ci biti li nga wane ndax kat loolu mooy sharia mooy ne li ñuy jàpp nit ñi mooy li ñu feeñal waaye du ñu fi nekk di lañu bët seeni biir naan boo demee li mu wax du dëgg wala waajee boo moywul moom naafiq la loolu suñu boroom subhaanahu wa taala def ñu ko tere moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam na ko noonu jële nañ ko ci sayyidina Umar ibn al-Khattab al-Faaruq radiyallahu taala anhu wa arda wax ne man daal ku fi ñëw moom li nga feeñal daal loolu lañ la yàtte wallahu yatawalla sarair suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mooy chargé wu li nga xam ne mooy mbootu nit ñi li nga xam ne feeñul kon nag ñu bi ñëwee di wax loolu suñu boroom ne bu leen leen dëggal bu ñu ñëwee di waat naan amoon nañu ngànti ngir ngeen gërëm leen mu ne nag am na ñeneen ñoo xam ne wa axaruuna murjawna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatuubu alayhim wallahu alimun hakim muy ci verset 106 bi foofu la ñu yemoon ci suuratu tawba muy suñu boroom ne woon wa aaxaruuna am na ñeneen ñoo xam ne murjawna li amrillah dañoo bàyyee seen mbir seen atte ci yonent ci boroom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xamante ne noonu la sayyidina ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waxe woon te saxiita xadiisam bi mu ngi ci saxiixayn ci saxiixu al imaam al Buxaari Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al Mughiira ibn Bardizbah al Ju'fi al Buxaari radiyallahu ta'ala anhu ak imaam Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaaj al Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi naka noonu imaamu ahli siyar wal maghaazi di al imaamu Muhammad ibn Ishaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi it solo woon nañ ko ci xadis bu gudd boobu nga xam ne doomam di Abdallah ibn Ka'b ibn Maalik moo ko doon moo ko solo jële woon ko ci baayam foofu la doon nettali mbir mi sayyidina Ka'b ibn Maalik nee na man bi ma ñëwee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma kaay ma ne ko man de ma toogoon ci ñi nga xam ne ay buur lañu wala ñeneen di niti àddina ma bëggoon ñu am ñu mere ma ma bëggoon a génn ci seenu mer wax leen lu amul konoon te kon dinaa ko def waaye xam naa ne bu ma la waxee lu amul sa boroom subhaanahu wa taala dina la wan ne waxuma dëgg kon nag looloo tax duma def ñi fi jaar li ñu wax man daal aw woon benn ngànt te amoon naa ñaari gëléem yoo xam ne masuma sawar en plus masuma sawar ci benn xare bu boo xam ne woote nga ko ma fekk saware noonu ko keroog Tabuk waaye nag dew ma am woon benn ngànt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne amma hada faqad sadaq ne kii de wax na dëgg ne ko nag jógal nga bàyyi ngeen nga di ngeen dem ba suñu boroom subhanahu wa taala di àtte seen mbir loolu la suñu boroom di wax fii ne waaxaroon am na ñeneen ñoo xam ne ñoom demuñu woon Tabuk ñooñu murjawna amrillahi te amuñu woon benn ngànt boroom bi subhaanahu wa taala moom mooy ki nga xamante ne nii moo méngoo seen mbir jamono ju nekk mu mu jéggal leen wala mu bañ leen a jéggal moo tax mu ne imma yu'adhibuhum suwaa mu bugal leen wa imma wala yatuubu alayhim mu jéggal leen indiwaat leen ñu tuub mu nangu seen tuub mu ne wallahu alimun hakim te buur yàlla alimun ay mooy aja xamaakoon bi xakimun mooy aji xereñ ji léegi nag ñu war a continuer fi nga xam ne moom la ñu war a tàmbali tey muy aaya 107 mu ne baada a'uudu billahi min ashaytaani irrajim waxoon nañ le nag fii nag ci lay wax nag ci beneen kaawu gaa yoo xam ne ñoom ñoo ñi gën a yées ci munaafiquun al kibaar muy ñi nga xam ne ñoo tabaxoon ab jàkk boo xamante ne nii nee nañu dañ ko tabaxoon waaye dinañu ñëw ci biir li nga xam ne moom la al imaamu ibn Isxaaq ibn yasaar rahmatullahi alayhi wax te gisoon nañ ko ci nettaleeb xare bi lan moo tax ñu tabax ko ci seeni wax waaye loolu lépp dara mu ci suñu boroom subhaanahu wa taala nag di ñëw ci loolu ndax jàkka jooju kat dafa am dafa am histoire ndax ki nga xamante ne comme ni ñu ko tudde woon ci nettali bi mooy abu amir al faasiq moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko tudde woon abu amir moom abu amir la tuddoon mooy abu amir mi nga xam ne jaam jaamukatu yàlla la da doon lalu di nekk ci manam ci jaamu borom bi subhaanahu wa taala bokkoon ci waa ahlul madina ginna avant yo bi alayhi salaatu wassalaam di fa ñëw di gàddaay si fala ne woon nekkoon koo xam ne ku mënoon a jaamu borom bi la subhaanahu wa taala ba ni nga xamante ne ñoom ñépp ko nawoon ndax ni mënoon a jaamu yàlla moom abu amir min al xasraj min al ansaar léegi nag bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaay si ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam moom abu amir daal mbir mi neexu ñu ne kat lislaam a ngi nit moom yàgg na fi amuli nit te moom jaamoom gii nag moom boobu ba léegi amul kenn ko ànd ak moom naka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge fa la nekkub doxandéem jóge fi nga xam ne mooy Makka ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam nit ñi di ko topp nii mbir mi nag metti ko moom nag Abu Amir mu ne foofu nekkoon foofu ba moo taxoon yonent bi alayhi salaatu ko woowoon mu ne moom mënula dugg dugg ci diine ji ba ni nga xam ne nag ci la ghazwatu badrinil ghazwatu badrinil kubra di amee nga xam ne naafiq yi kat mooy mooy naafiq yi keroog ba ñu yëgee ne waa qor yonent bi alayhi salaatu wassalaam te jamono yooyu naafiq yi ñoom ay yéeféer lañu woon ndax kat nifaaq mu ngi feeñ ginnaaw ghazwatu badr ndax avant ghazwatu badr noom abdullah ibn ubay rasul munaafiqiin wa amiruhum mi nga xam ne moo jiite woon naafiq yi foofale ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ak gàngooram gi ay yéefér lañ woon min al awsi wal xasraj waaye bi nga xamante ne nii nag ci la gazwatu badr am ñu gis ne ñu ne ah mbir mi ñoom ba bañ yëgee ne xare am na dañ ne woon moo gaa yi tey ñoom problème parce que rien que ba ñuy génn rek ne dañuy dabi màng ma nga xam ne moom la Abu Sufyaan Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn abd shams ibn abd manaaf ibn qusay ibn kilaab radiyallahu taala anhu wa arda jamono jooju moom nekkoon moom nekkaguloon jullit nga xam ne moom la waa quraysh joxoon seen màngama di seen convoi ba ñu demoon Sham moom sayyidina abu sufyaan bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëgën a mu ngi jege Sham ak màng mi te kat lu bari alalu jullit ñi jóge woon Makka kat la ñu jël ci commerce yonent bi alayhi salaatu nañ leen génn dem nangu ji suñu alal bi ñuy dem nag Abu Sufyaan ci gàttal comme ni ñu ko gisa woon ci ghazwatu ghazwatu Badr mu daal di rëcc nag naafiq yi nag bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne jullit ñi nañ leen dem dab jëli suñu alal naafiq yi na teg mooy ay jul ay yéefér la woon temps ñu ne tey rek la sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñii ko topp dañuy am problème yaakaar nañ ne mos Quraysh dinañ bàyyi seen màng mi noonu saa protection ñii de ku leen bëgg ku ku leen bëgg xool leen te xam ne gaa yi duñ ñibbisi mooy ñu ngay basal ñu gasal seen boppu bàmmeel fa ñu jëm léegi nag bi nga xam ne ci la Badram ñu ñëw ne jullit ñi ne gañe nañ ñu njëkkoon a ñëw di ko nettali gaay dañ ne waxu ngeen dëgg yéen noonu naka la mën a nekke ngeen ne qutila Abu Jahl wa qutila Shaybatu ibn Rabi'a wa am wa ki nga xam ne mooy al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a wa qutila Utba ibn Rabi'a wa Abul Bakhtari ibn Hisham waxu ngeen dëgg ponkali Quraysh yooyu nan la ko ñii mën a rayee ñii ngeen xam ne moos duñu dara nan la ñu mën a gañee armée Quraysh gaa yi ñëw gis ne dëgg la léegi nag naafiqii ne ñi nga xam ne ay yéefar lañ woon Abdallah ibn Ubay comme nga xam ne ñoom li ñuy seet mooy fu fu weñ tooy ñu dal moo tax suñu boroom ne muzabzabiina bayna dalik laa ilaa haulai wala ilaa haula mu ne naafiqii noonu la mooy ñoom dañuy déngi-déngi diggante fii dañuy xool daal fu tooy ñu dal bu fii neexee ñu dem bu dee ca ibra neex ñu dem ca ibra bu dee suba sàmba neex ñu dem ca sàmba bàyyi ibra mel ni ma suñu koo xam loolu mooy jikkoy munaafiquunal kibaar léegi nag bi nga xam ne nag abu abu Abu ci la Badr am kon nag ginnaaw gi ñu nekk ay ne nañ leen ah suñu intérêt kat kon mu ngi dugg ci diine ji ndax bu ñu ci duggul kat suñuy affaire du dox looloo tax ñu daal di wane ne jullit lañ waaye qad kadabu wallahi qad kadabu waxuñu lu am gaa yi gëmuñu woon dara moo tax ñu ne ci biir léegi nag mooy ci biti di wane ne jullit lañ léegi nag Abu Amir moomu bi ba Badar weesoo mbir mi metti ko lool mu daal daw daal génn ne moom mënatu la nekk Madinatul ala saakiniha afdalu salaati wassalaam fa dahaba ila quraysh mu daal di dem makkatal mukarrama dem ci ñoom abu sufyaan ak ñi nga xamante ne ñooy ponkali quraysh yi nga xam ne jotu ñoo faatu di leen nag ne leen vraiment vraiment il faut ngeen jël seen revanche ndax lii daal dinay lii daal dinay ruslu ci yéen waa quraysh yéen ñi nga xam ne yéenay première puissance ci arab yi ay way lii dal leen léegi nag man abu amir ma leen di jàppale xam naa ne sax lii duma leen naan du lu ma leen di wax ndax fekk naa leen ngeen di waajal seen revanche waaye yëg leen ne maa leen di jàppale ndax man sang laa ci waa ahlu Yasrib waa aw ak waa Xasraj ñoom ñépp bu ñu ma gisee bu ma demee bu génn bu ñu génnee ci beneen xareek moom contre moom bu ma demee taxaw wax ak ñoom dinañ ma déggal léegi nag bi nga xam ne ci la ghazwatu daal di amee abu amirin al faasiq yonent bi salaatu wassalaam moo ko tudde al faasiq mooy ki nga xam ne kàccoor la siinoo ar raahib lañ ko doon wax mooy jaamukatu yàlla bi nga xam ne day lalu nekk ci monastère bu doon bu doon ci chrétien yi di jaamu seen boroom nee nañu moom nag mu daal di génn keroog Uhud laata ñuy tàmbali xare bi mu génn ci kanam ne hee yéen waa yéen waa Aws ak waa Xasraj nii ndax xam ngeen ma man ñu ne ko yaay kan mu ne man la abu amir dama bëgg ngeen déggal ma ñëw leen bokk ci armée bii nga xam ne filaane di waa abu di abu sufyaan mi nga xam ne moo draine armée bu toll ni ak sayyidina abu sulaymaan xaalid ibn al walid radiyallahu taala anhu wa ardah dama bëgg ngeen ñëw ànd ak man ci seen ci ci ci armée bii di armée quraysh gaa yi ne koy abadaka allahu yaa faasiq toppal na la yal na la yàlla soril yow nga xam ne xam nañ la yow mi nga xam ne faasiq nga mu ne lan moo xew laqad asaaba qawmi min ba'di shar waay waay lii de yéeme na Quraysh du lii laa leen digoon de ba ma leen fay bàyyi de ak ñu maa déggaloon waaye tey de samay ñoñ lu bon daal na leen dal sama gannaaw ba may wax ñu may bañ a topp lii de yéeme na jël ay xeer di leen ko xaañ léegi nag da xare bi amee léegi mu gis ne bon malgré tout ça daal Quraysh gañe na nii ci biti waaye islam dafa gën a continuer moom mu dal di mer ne léegi ni may def damay dem ila Sham damay dem ila ila al Qustantiniya mooy nekk di Hiraql mi nga xam ne mooy l'empire romain byzantin mu ne man foofu laay dem bu ko defee ma di ma wax ko mu dimbali ñu bu ma dimbalee ab armée yëg leen yéen ñi nga xam ne yéen a may jàppale ci waa Madinatul wara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam dinaa ñëw ak force doole joo xam ne bañu ñu nanguwaat dëkk bi ci sayyidina Muhammad alayhi afdalu salaati wassalaam ci la deme woon nag Sham ngir convaincre ki nga xam ne mooy Héraclius muy Héraclius di César léegi nag bam fanewee nag la ne leen nag fii mu ne ni ngeen di def da ngeen di fexe tabax benn benn boo xam ne QG la mooy quartier général foo xamante ne nii moom bu may ñëwaat falaay dal ak gaa yi ma leen di yónnee sama lettre bi foofu la ñuy dal bu ma ñëwee di nangu dëkk bi bu ma ko nangoo foofu nga mooy mooy mooy centre d'opération bi mooy chambre d'opération yi foofu lañ koy defee léegi nag naa naafiq yi xamoon nañ ne bés bu ñu fi ñëwee di tabaxu tabax boo xam ne ñu ci réewum jullit ñu ne leen lii tabax lan la moos xam nga ne moos duñ leen ne ah lii pour lii la te naafiq yi ñooy ñoo dàq camouflé wu ñëpp ñoom mooy mooy loolu mooy seen jikko ci gën mag mooy liñ lay wan ci biti ak li ñuy nekk ci li ñu am ci biir yamul de suñu boroom subhaanahu wa taala bàyyi leen ñuy teg seeni plan rek gaa yi ne leegi ni ñuy def naa naafiq yi gisante seen biir ne bon comme que suñu chef bi kat di mooy Abu Amir ar-Rahib moom lii dañu digal xalaat bu baax la ni ñuy def nag fii mënuñu fee tabax leneen lu dul ab nañuy def loo xam ne lu niroog jullit ñépp lu ñuy nangu la nañu tabax ñu xalaat ne nañ leen tabax jàkka bu ko defee nit ñépp dañuy jàpp ne jàkka li ñu fi nar lii la léegi nag ñu ne ay ca nañ leen def noonu ci la ñu commencé woon ñoom almunaafiquun doon tabax jàkk joo bi ñu nga xam ne ci la ñu ko pare dajeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci neuvième année bi ci gàddaayam bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon yëgal jullit ñi ne dafa bëgg xare ak romain yi daal di wax di saase ba mu leen ko yëgalee la leen ne romain yi la war a xeexal ba pare nag ne gaa yi ku nekk li nga man nang ko ci def taku képp ku amul ngant na nga génn naafiq yi ñoom taluñu loolu premièrement salaatu wassalaam di woote comme ni nga xam ne yàgg nañ koo gis al-Jadd ibn Qays bokkoon ci naafiqi naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam awa ta'zan lii wala taftinnii suñu boroom naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah yow yonent yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ko gis ne ko yaa Jadd ma ne ko lan nga xalaat ci fii jilaadi Bani Asfar naka nga xalaat ci xareek nit ñu doomu nit ñu mbokk ñooñu arab yi ñooñu lañ doon woowe européen yeeg ñi nga xam ne ñoo newoon Sham léegi nag mu ne ko ah ya rasulallah ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam samay ñooñ xam nañ ne man dama am faiblesse su jigéen damay ragal nag boo génnee ci xare bi bu ma demee gis jigéenu oromee yi bu ma leen gisee ma daal di tàbbi ci fitna ba duma mën a dem xare bi kon nag teel nga maa jox ndigal rek ma toog fii Medina te yéen ngeen dem xare ji yonent bi alayhi salaatu wassalaam wan ko ginnaaw ne ko jox naa la ndigal demal sa yoon ñu boroom ne waxul dëgg ne gaay yooyu yi nag wàcc aaya ne gaa yi am na ci naafiq yi ñoo xamante ne nii boo leen di woo naan leen dañ leen xare ñu naan awala ñu naan awala tazan li wala taftini suñu borom ne ala fil fitnati saqatu xanaa xamoo ne ñoom ñàkk a dem ànd ak yow loolu mooy fitna gi ñu naan yow naka lañ naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu mu fitnaal loolu moom dako ko waxoon ngir daw waxoon nañ la doom ji na ne ko woon a ah baay bi ñu ñibbee mu ne ko baay yow lii yéeme na wax de dangay nekka suñu yow say ñoñ dañ koo xam waaye bàyyi lii yéeme na ñun xamaluñ la loolu de mu ne way toppal fële nga naan ma lan nan laay génnee ci tàngoor wii naan damay xare yeeg ñi nga xam ne ñooy romain yi xanaa dangeen a dof mu ne ko man daal gisuma bàyyi lu dul ne lii daal ak ni nifaaq la muy nirool mu koy saaga doom di dem bàyyi ko looñu nag naafiq yi noonu lañ fi ne woon léegi nag ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci lay wër noonu saasu ne muy yëgal nit ñi naan leen xare bi maa yéen a ngi koy waajal taxaw ci minbar bi comme ni ñu ko gise woon ne leen man jahaza jayshal usrati wa lahul janna képp koo xamante ne ne nii daal dinay bii ñu jëm muy jaysal usra di arme Tabuk bii de kooku dina aljana ci beneen bi mu ne gafarallahu la fa qaama sayyiduna Usmaan ibn Affaan al-Mu'taa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa qaala laa yaa ko man de salaasiina ab'ur mu ne ko man de dinaa saa gëléem bopp sa mi'atu mi'at alayya mi'at naaqa dinaa joxe sa gëléem ak li nga xam ne mooy li ciy dem yëpp ak ki ciy warle mos ñi ciy warleem soxla yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxaat ko sayyiduna Usmaan ne dolli naa ci yeneen sa yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxaat ko mu ne moom sayyiduna Usmaan al-mi'taa'u alayhi ridwaanul mannaan mu ne man it dolli waat naa ci sa yonent bi alayhi salaatu wassalaam kontaan mu daal di génne alal joo xam ne ay milliers ci ay diina dinaar ay centaine de milliers daal di koy jox yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne maa darra Usmaan maa fa'ala ba'da al-yawm mu ne sayyiduna Usmaan de à partir de tey lu mu defati dootu ko wàññeeti dara mooy ne moom mbiram yàlla kontaan na ci moom bu toogoon jaamootul yàlla sax yàlla gërëm na ko pare faaleetul li ci des moo tax moom yonent mi alayhi salaatu wassalaam mu faase guddi gi yëpp di ñaanal julli gee ba pare di la toog di ñaan ñaan lenn rekk la doon ñaan mooy ne yonent naan suñu boroom waay waay Usmaan maa ngi lay ñaan nga gërëm Usmaan lool rekk la wax ba fajar jot moom sa sayyiduna Usmaan daal di am loolu taamewu ko dara mooy ci loolu nga xam ne moom la defoon naafiqi nag kanta ñoom nag ñoom ni ñu def ñoom taluñu loolu joxe nañ seeni faux ngant seeni naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku ne naan lii tax manumaa dem waaye nag ñu ñëw naan ko ah ñun de suñu jàkk nga xam ne yëgaloon nañ la ne ñu ngi koy tabax pare nañ de dañoo bëggoon nga ñëw nag inaugurer ñu ko kon waxoon nañ la ca nettali ba ne inaugurer yàgg naa xew naafiq yi bëggoon nañoo inaugurer ñu ñëw ne yeneen bi alayhi salaatu wassalaam suñu jàkka ja pare na dañoo bëggoon nag nga ñëw jullil ñu fa bu ko defee ñu man faa tàmbali nag di julli yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen nag ah yéen ñii ah yéen de gis ngeen li nga xamante ne nii dañu ñëwee nag yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ne leen nag yéen gis yéen fu yéen wumpalu ngeen ne damaa nekk ci li nga xam ne mooy safar inna ala dhahri safar ñun de dañoo nekk ci li nga ala janaahi safar dañuy waajal ab tukki wa xaala shool te dañoo nekk ci yitte mooy xare bii may waajal kon nag xanaa walaw qad alimna inshaa allah la aatiyannakum fa sallaynaa lakum fii yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne leen kon umpalu ngeen ci li ma kon nag xanaa ni ngeen di def rek ngeen bàyyi ba ma dem ci xare bi bi ba ñëwaat bu ma ñëwee inshaa allahu taala dinaa ñëw julli leen foofu léegi nag naafiqi ne eskay loolu de baax na kon nag man ngaa dem waaye loolu ñu doon wax gëmuñu ci dara ndax gisoon nañ ne gaaya bañ newee mbir Medina jullit ñi dem dañoo féex ndax ñoom dañ leen doon dañ leen doon xatal ci biir dëkk bi léegi nag ba pare ñu naan ah gaay yi gaay yi de toute façon duñu dellu si César man l'empire romain c'est une armée professionnelle alors que gars yi nga xam ne ay ay sàmmkat lañoo ki nappkat ñii nga xamante ne nii moos ñii ay ñii ay gàtt lañu yor ay sàmmkat ak baykat moos nga xam ne buñ nee xare ñu ñu woo ku nekk daal di ñëw loo man def ñoom daal fii ne góor góor rek dañuy def ku nekk yi def li nga man aloor que romains yi ñoom dañoo yor ñoo xam ne ñoom xeex kese lañuy jàng te lool kese la ñuy def ñii wallaahi duñu ñibbisi kon xam nga ne ñoom liñ doon wax naan ko demal yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la dëpp comme li al imaamu Muhammad ibn Ishaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi waxoon te ñu gisoon ko ci ci nettali bi mu ne woon xatta mu ne fam summa aqbala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xatta nazala bi ziwaan bi zi amaan bi nga xam ne ci la pare gazwatu Tabuk ndax gazwatu Tabuk kat rumeur la woon kese te tamit mbir mi sax mooy Qaysar ki boppam moo yëg ne ci bi alayhi salaatu wassalaam di César bi mu yëgee ne ñëw na fii ci territoire am Qaysar tiit ne a ah, lool de jarul a dem mooy ne oh, loolu wóorul ndax ñoom dañ ko doon menacer mais gaa yi waxoon nañ la ku ñuy menacer ngay nooyali bët gaa yi dañ lay yàpp César dañu doon dañ doon tëkku jullit ñi comme ni ñu ko gisa woon ci xadiisu sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne ci la ko lansaar yi bi mbokkam mi mu doon awantal ngir jàng li nga xam ne mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee ndax sayyidina Umar ak ki nga xam ne mooy xaritam boobu ci waa lansaar radiyallahu anhuma comme que dañoo yoroon ku ne dañoo yoroon ay troupeau léegi nag ni ñuy def comme que mënuñoo teewandoo ñoom ñépp bàyyi seen liggéey bi ñu ne léegi ni ñuy def kenn ki mooy dem daal di sàmmal keneen ki buy sàmmi ay xaram ak bëyam daal di sàmmal ki ci des entre temps kooku dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu mu fa dégg ci xam-xam daal di jàpp bu guddee mu daal di ñëw nettali ko moroom ni bu subaa ñuy awante di def noon moom mu ne benn bés damaa nekk sama kër rek dégg bunt bi sama xaritu ansaar yi bi di fëgg bu baax naan rëng loolu mooy wane ne romains yi dañ doon tëkku jullit ñi alayhi radiyallahu anhum waaye bi ñu demee foofale Qaysar yëg ko dane du dem ba pare yónnee yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn ndaw di axaa Tanuux muy mbokku Tanuux moomale bokkoon ci arab yi gisoon nañ la mu waxoon te loolu leeraloon nañ ko duggoon nañ ci ci ci yaatal ci nettali bi walillahi alhamdu wal kon naafiqi bi nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la pare ghazwatu Tabuk ñëw ba bërëb bi ni naan bii di awaan muy fi nga xam ne di awaan baladun baynahu wa bayna almadinati saa'atun min nahaar mu ne dëkk la boo xam ne soriwul ak Medina benn bëccëg rek la daanaka pour dox ko ci nga xam ne digganteem ak fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne bu mu agsee foofu nag suñu boroom subhaanahu wa taala daal di koy yëgal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko naafiq yi nag ne ko nag jàkka jooju nga xam ne moom lañ la doon wax nag mooy jàkka jooju dara baaxu ci ndax ñoom ñoom bi ñu ñëwee lan la ñu wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam parce que nag boo fay tabax jàkk foo xam ne jàkk am na fa ndax gars yi dañoo ñëw tabax jàkk ji ci wetu masjidu Quba muy jàkka ji nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam njëkk a tabax madinatul munawwara comme ni ñu ko gise woon te début hijra ba ba muy agsi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ci waa banu waa banu amr ibn awf ñi nga xam ne ñoom la njëkka dot fa fale dafa woon masjidu quba mu daal di ko fay tabax ñoom nag ñu ñëw naa fiqi ci wetu masjidu quba ñu daal di fay tabax beneen jàkka boo xamante ne mooy turu jàkka la yor waaye mooy liñ la ci wax sànq ngir abu abu amr al faasiq moo taxoon ñu daal ko fay def ñu ñëwee nag ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam noo nag suñu jàkka ji ya rasulallah inna qad banayna masjida li dhil illati wal haajati wal laylati al mutirati wal laylati ash-shaatiya wa inna nuhibbu an ta'tiyana fa tusalli lana fii léegi biñ ñëwee nag ngir justifier jàkka ji ñu tabax ñu ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun ñii kan nag tabax nañu jàkk boo xam ne dañ koo def ngir woyofal ñu sonn ñu rek ngir bu ko defee du ñu dox dox ju sori pour mën a dem ci jàkk yi nga xam ne bu jàkk yi baree lépp néegi yàlla rek la lu baax la ñoom bu ko defee du ñuy bañ a dox ba foofu di yem ci jàkka jooju jàkka yépp wànnal masaajida lillah xanaa du loolu la borom bi wax kon nag dañ koo def ngir loolu waaye dañ koo defal ñi nga xam ne dañoo ñoom dox ba ci sa jàkka ji wala masjidu Quba duñu ko man waaye it bu guddee bay taw taw yu metti yeeg ak tàngoor yeeg jamonoy canicule yi ak taw yu metti yi bu ko defee ñu yem ci jàkka jooju ñu dëkk ci quartier yooyu léegi nag loolu lañu waxoon suñu boroom subhanahu wa ta'ala daal di yëgal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko lii nii nag jàkka jooju bi mu àggee ci bërëb biñ naan Ziyawaan selon Muhammad ibn Ishaaq rahmatullahi alayhi bi sanadin da'if li annahu qad dhakarahu bila sanad mu ne kon nag moom sayyidina Muhammad ibn Ishaaq mu ne ataahu xabarul masjidi bi mu fa nee la ko suñu boroom subhaanahu wa ta'aala bi mu jógee Tabuk laata muy dugg biir Medina nag la ko suñu boroom yëgal na ko jàkk jooju nag baaxul de jàkk jooju ñu ko tabax ñi ko tabax lii ak lii wa tax ñu tabax ko te nag bu fa taxaw bu fa teg sa tànk te bu fa julli ba jamais bi alayhi salaatu wassalaam daal di fay yónnee ñaari nit muy maalikum nu duxshum axaa bani saalim ibn awf muy sayyidina maalik ibn duxshum radiyallahu taala anhu wa arda moom yàgg nañu koo gis sa gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna imaam ibn ishaaq mu ne wa ma'nu ibn adi ak beneen saxaaba ñaari saxaaba la yónni muy sayyidina ma'n di doomi adi radiyallahu taala anhu mu ne aw wala boog axaahu Aasim ibn Adi mooy dafa dafa sikki sàkk est-ce que frère bi kan ci grand frère bi wala petit frère bi la muy Ma'n wala Aasim ibn Adi ibn Adi mu ne axaa Banil Ajlaan nekkoon mbokk waa Banul Ajlaan min ahlil Madina kon Maalik ibn Duxshum ak Ma'n wala Aasim moom la yónni ne leen gëm leen ngeen bu ngeen demee ci jàkka jooju ngeen taal ko ndax sama borom nee na ma jàkka ji kat lii wa tax ñu tabax ko ñoom ñu daal di génn gisoon nañ nañ ne sayyidina Malik ibn Duxshum alayhi ridwanul Malik dafa ñëw na yow yeneen dafa ñëw bi nga xam ne kom que moom moo dëkk foofu ndax waxoon nañ la ma maan kat moom nii ci waa Banul Ajlan Banul Ajlan bokkuñ ci Medina waaye ñoom ay alliés lañ woon sayyidina Malik ibn Duxshum radiyallahu anhu bi ñu agsee bay jóge biir Medina mu ne ko xaar ma fii ma dugg sama kër daal di taalub taal ñu daal di dem daal di li nga xam ne mooy jàkk jooju nee na mu daal di koy xaar mu daal di jafal li nga xam ne mooy ci tànn fëyu tàndarma yi garabu tàndarma yi mu lakk ci lu bari daal di téye ñu daal di dem fekk fa jàkk ja ñu daal di koy taal gaaya tasaaroo daal daw wa tafarraqu an mu ne nag boobu nag wa nazala fihim alquranu ma nazal ci la alquran moo wàcc ci loolu moom la al alquran di wax fii kon loolu la al imaamu ibn Isaaq alayhi radwanullahi di wax ne lii moo waral aaya bi wàcc moom nag waxoon nañ la te tuddoon nañ jamono yee ñi nga xam ne nee woon na ñooñu ñoo ko tabaxoon ci al munaafiquun al kibaar tuddoon na leen moom al imaam ibn ngir bañ a guddal jarul ñu leen di tuddaat tuddoon na leen ne ñoom douze woon mu ne looloo tax aaya bi wàcc kon nag suñu boroom subhaanahu wa taala ne walladina ittaxaduu masjidan diraara wa kufran wa tafriqan bayna almuminin wa irsaadan liman xaaraba allah wa rasulahu min qabl wa la yaxlifunna in aradna illa alxusna wallahu yashhadu innahum la kaadibuun mu ne walladina gaaya nga xam ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom di ko nettali mbiru moomali naan ko fàttalekul naan ko naan ko mbir mii nag mooy jàkka gaay walladina bokk na ñi nga xamante ne nii bokk nañ ci naafiq yi ma lay limal fii ci gazwatu tabu ci suuratu tawba di la xooxa xawil seen sutura yi mooy yi nga xam ne moom lañ doon na bu mu ne walladina mooy gaay yi nga xam ne ñoom it ci nañu ñoom la rek ittaxadoo ñoo jàppe masjidan ab jàkka diraaran waaye masjid jooju dañ koo def muy masjid de la muy jàkk joo xam ne ngir lor la ngir lor ñan lañuy lor mooy jullit ñi muy mosquée de la divergence et de la discorde loolu mooy masjidu diraar mu ne wa kufran dañ koo def ak kéeféra tax ñu daal di koy defar te ko ngir suñu ne wa tafriqan baynal mu'minin dañ koo def tamit ngir féewale biir jullit ñi daal di def ci seen diggante ak féewaloo mu ne wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasulahu min qabl ñu def ko fa ngir mu nekk quartier général pour ñi nga xamante ne nii dañu xeex ak borom bi subhaanahu wa taala ngir waaja nga xam ne dafa noonoog borom bi subhaanahu wa taala ci lu jiitu ta mooy abu amir al fasiq miñ la wax kon moom lañ ko fa defal ngir mu nekk kiigéem muy quartier faatee mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga bi mu ko ko waxee foofu ci di awaan daal di wàcce aaya yi mu ne ko bul sonn na yow sallallahu alayhi wa gis nga boo demee ci ñoom munaafiquun al kibaar di leen wax ne seen jàkka ji alquran kat wax nañu ne yéen lii wa tax ngeen tabax ko mooy da ngeen koo tabax diraaran wa kufran wa tafriqan bayna almu'minin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasulahu min qabl nee na suñu boroom ne leen boo leen waxee loolu ne leen suñu boroom kat nee na lii wa tax ngeen tabax ko dinañu la waatal wala yaxlifunna wat naa ne yow bo yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom de dinañu la waatal lan lañ lay waatal di wax naan in aradna wat nañ ne gi ngeen taal nii illa al lu dul yiw comme ni ñu ko waxoon ne dañ koo defoon li zil illati wal xaajaa dañ koo defaroon ngir ñi nga xam ne mooy manuñoo dox ba foofu ak ñi nga xam ne dañoo soxla jàkka ju jege seen koñ mu ne loolu lañ lay loo loolu lañ lay wax wallahu waaye nag man borom bi subhanahu wa taala man maa ngi seede wallahu te buur yàlla yashhadu mu ngi seede ne di mu innahum kana naafiqi la kaadibuuna ay wax ko ay narkat lañu mooy ne de toute façon yàgg nañoo gis mooy gis nga saar bii li ñu fi gis mooy ci surtout naafiqi li gën na feeñ ci li ñu man mooy waat ndax an naafiq day mën a waat ndax comme ko xam na ne li muy wax du dëgg moom daal découvrir na ne li muy wax du dëgg léegi nag pour nag woo woo ko nag gun ngir wan ko ne li may wax dëgg la mooy day daggoo waat teg moo tax wala yaxlifunna yi bari ci ca saar bii te waxoon nañ la ne ñoom loolu waxoon na ko ca suuratul munaafiquun mu ne ñoom ittaxadu aymaanahum junnatan fa saddu an sabilillah mu ne naafiqi ñoom ittaxadu dañu jàppe aymaanahum seen gi ñi junnatan mu nekk loo xamante ne nii mooy seen bouclier nga xam ne bala ñoo nii rek ñu daggoo waatteeg waxoon nañ la nag naafiq nag day day adopté ay waatam comme que jamono yooyu de toute façon ñun ñëpp yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañoo digal ne kuy waat na nga waat ci yàlla man yahlif man man man yahlif falyahlif billah aw liyasmut kuy waat na nga waat ci yàlla walla nga tëj sa gémmiñ waaye ñun duñu doxal loolu mais naafiq yi comme que jamono yooyu xam nañ ne nit ñi billaahi la ñuy wax moo tax loolu lañ doon waat billaahi lañ doon waxal yonent bi alayhi salaatu wassalaam wallahi wallaahi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ñu wax dëgg la moo way ñu tegal la ci sax tallaahi boo bëggee ne loolu lépp nekk ay nar waaye waxoon naa la nag naafiq yi mooy dañuy adopte seeni waat buñ ñëwee foo xam ne barkeb sëñ Tuubaa fay dox kenn du leen dàq wax barkeb sëñ bi buñ demee foo xam ne barke Serigne Cheikh a fay dox kenn du leen dàq waat ci barke Serigne Cheikh te gëmuñu ci dara wallaahi gëmuñu ci dara waaye dañuy adopté seeni waat rek buñ demee foo xam ne moom yeneen la ñuy wax ngir dëgëral seeni wax yooyu la ñuy adopté ndax munaafiq noonu lay mel kon suñu borom ne wala na dee xëlséef nañ laa waatal in aradna ta wallahi dinañ la waatal ne seen jàkk ji nga taal ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax lu baax a taxoon ñu def ko de in aradna nammuñu woon illa alxusna lu dul lu rafet te yiw wallaahu suñu borom ne man nag buur yàlla yashadu maa ngi seede innahum kana ñoom la kaadibuuna waxuñu dara dañu waxuñu dëgg dañuy expliquer mu ne kon aaya bi ci tegu muy aaya 108 mu ne laa taqum fiihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquuma fiihi fiihi rijaalun yuhibbuuna an yattahharu wallahu yuhibbul mutahhirin mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme que jàkka jooju wax naa la ni mu mel laa taqum fiihi daa bu fa taxaw jamais di julli bu fa teg sa tànk jamais mooy bu fa teg sa tànk jamais jamais jamais di fa julli ndax jàkka jooju du jàkka ju baax ndax kat teg sa tànk feneen julli feneen moo gën fan mel ni dañ na ko fan mu ne la masjidun jàkka joo xamante ne nii dëgg-dëgg jàkka joo xam ne aussi sa dañ koo tabax ala taqwa ci dig li nga xam ne mooy ragal yàlla min awwali yawm ci bés bu njëkk ba axaqu moo yey an taquuma fiihi nga taxaw fa fiihi nekk na ca jàkka joojale nga jullee ci jàkka joojale ndax foofale nekk na fa rijaalun ay góor yoo xamante ne nii yuhibbuuna dañoo bëgg an yattaharu dañoo ban yatatahharu dañoo bëgg di laablu wallahu te buur yàlla yuhibbu dafa sopp te bëgg almutahhirin nii laablookat ñi ñiy sellal seen bopp léegi nag lii nii mooy dafa nekk aaya boo xamante ne nii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wute ana ban jàkk naka la suñu boroom subhaanahu wa taala di wax waaye pour gàttal masala mi inchaa allahu taala li nga xam ne mooy li gën dëgër mooy lii ndax al imam abu sa'id al-xudri alayhi ridwanullah moom nee na man kat damaa damaa damaa weranteeg benn amri mooy koo xam ne ci waa banu amr la bokk ñu naan masjidun ussisa ala taqwa way boob boob jàkka ban jàkka la na ma ne ko man loolu mooy jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi waaji ne ma mukk du moom masjidu Quba la ndax kat masjidu Quba moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme niñ ko waxe njëkk a tabax mais après foofu dafa escale parce que bi mu jógee Makkatal Mukarrama ci gàddaay bi zaadaha Allahu tashrifan wa foofu la njëkk dal di waa wa waa banu Amr ibn Awf min al ansaari foofu la dal ba mu fa dalee mu tombek ajjuma di am léegi nag ñu daal di tabax masjidu li nga xam ne masjidu Quba léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaata fan la fa def loolu gisoon nañ ko ta boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ fa wute léegi nag ba mu fa defee fan yooyu ci la tabax masjidu Quba ginnaaw gi mu continué woog as-siddiqul akbar sayyidina Abu Bakrin radiyallahu taala anhu wa arda ñu daal di dem fi nga xamante ne mooy fi jàkkaam ji nekk léegi foofu la dal ci kanamu say këru sayyidina ki nga xamante ne mooy ki nga xamante ne mooy Abu Ayyub al-Ansari al-Buxaari radiyallahu taala anhu wa arda bi mu ñëwee comme ni ñu ko xamee ci li nga xam ne mooy gàddaay bi xissaaw gàddaay bi gëléem gi la wane woon bàyyi leen ko ku ne ne sama kër lay dal ñii naan sama kër lay dal ñii naan sama kër lay dal mu ne leen bàyyi leen gëléem gi fa innaha ma'muura bàyyi leen gëléem gi ndax gëléem gi kat dañ koy tegtal te dañ koy gide am na koo xam ne moo koy tegtal te loolu du kenn du say ku dul sayyidina Jibril ala nabiyyina wa géléem nga fa mu ñëw yës foofu mooy jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nekk tay madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam léegi nag loolu moo tax mooy jàkk jële la njëkk a tabax après bi ñëwee foofu fan yooyu lañu ñu commencé doon tabax jàkkaam jële léegi nag loolu nag moo tax aaya bii comme que dane la masjidun jàkka joo xamante ne nii ussisa dañ koo tabax min awwali yawmin ca bés bu njëkk ba ahaqu moo gën a yey an taquuma fiihi nga julli foofu ndax fiihi nekk na fa rijaalun ay góor waxoon nañ la rijaal bii nag amul mafhum mooy ne wanoo ne ay góor lañ kon jigéen ñi bokkuñu ci déedéet mooy ay góor ak jigéen la yuhibbuuna ñoom dañoo sopp an yattaharu ñuy laablu wallahu yuhibbul mutahhirin suñu moroom dafa sopp ñuy laablu sayyidina abu sa'id al-xudri yi comme ni ko al imaamu muslim ibn al-hajjaj abul husayn an-naysaburi rahmatullahi alayhi solo nee na man abu sa'id al-xudri radiyallahu ta'ala anhu dama werante ak benn koo xamante ne nii ci waa banu amr la bokk ma ne ko masjidun ussisa littaqwa loolu masjidu rasulillah la alayhi salawatullahi wa salaamuhu alayhi laaji ne ma mukk du moom masjidu quba gii la nee na salaam ñu daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne ko a man kat maag kii kat dañoo xuloo dañoo werante bokk ci mas aaya bi aaya bi muy wax aaya tawba bi naan la masjidun ussisa ala taqwa moom nag nee na dañu cee werante moom nee na masjidu Quba la man ma ne ko mukk masjidu Quba yi lan yow xanaa dangay li ngay wax xamoo li ngay wax masjidu rasulillah la sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu wasalaam tibb suuf dóor ko ci suuf ne leen jàkka ji nii sama jàkka ji mooy masjidun ussisa ala taqwa boobu ngeen di werante kon loolu moo tax loolu loolu inshaa allahu taala mooy li gën a dëgër sayyidina Umar ak sayyidina Abdallah abdallah ibnu umar radiyallahu anhu ak ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim loolu lañ dëgëral ne way bàyyi leen di wax yeneeni wax naan ñii naan masjidu rasul fële la Quba même bu dee na ñëw na am na xadis yu koy wax waaye xadis yooyu boo seetee càllale yi mucc ñu ci wax ak li nga xam ne mooy problème même bu dee ne bees leen boolee man nañ ne am na ñu nañu darajaay xasan waaye loolu de toute façon lum ci man di demee mën nañ ne ndax ñoom dañ ne ñoom fi ñu moy te loolu jëlee nañ ko ku mel ni ci sayyidina wa mawlaana ibn abbas alayhi ridwanullah mu ne moom loolu masjidu Quba la waaye naka noonu sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahu nee na aaya bii dafa wàcc fi nga xam ne mooy ci masjidu Quba mooy fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin waaye loolu dañu naan ñoom loolu mooy nekk ñoom loolu mooy biñ koy wax yëguñu lii lii nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ndax mbir mi moom mooy bu am masala ñëwee mooy mooy ndayu masala mi ci dëgg dëgg dëgg ñu laaj ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne lii la de toute façon jeex na moo tax ku mel ne al imaam shawkaani ak ñeneen ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne way wax yii daal jarul nekk fi di sonal sa bopp di ko ëndi naan ay kii nee kii nee na ndax mbir mi dafa leer quoi ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na sama jàkka ji la ana lan ngeen bëggati na ko noonu sayyidina Ubay ibn Kaab radiyallahu taala anhu nee na man laaj naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee naa ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam nee naa ko ana ban mooy jàkka ji nga xam ne ussisa ala taqwa mu ne ma masjid yi haada mooy sama jàkka ji nii loolu kon daanaka wallahi mbir yi leer na de waaye nag loolu ko boroom xam-xam yële li leen kii mooy yeneen hadis yi ak le mooy boo xoolee contexte bi aaya bi wax dang naan wala ah, lii de moom ndax masjidu diraar gaa yi ci côté masjidul Quba lañ ko defoon te loolu yeneen si bi salaatu wassalaam mooy aaya bi den masjidun ussisa ala taqwa comme que dañ ko defoon ngir ko defee ba pare nag le fait que ñenn ñi di jullee ci mosquée Quba ñeneen ñi di jullee ci masjidu Dirar bu naafiq yi loolu manoon na indi problème seen diggante ndax naafiq yi dañuy xaar tuuti tuuti ñuy daal di semer seen venin di daal di dugal ak yàq ci diggante nit ñi bu ko defee ñii naan jàkka ji ak jàkka ji loolu noonu kon nag ñu ne boo xoolee contexte aaya bi li wane mooy ne masjidu Quba lay wax waaye dañ naan leen waa loolu lépp lépp loolu noonu mooy wax yooyu daa fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxagul woon al imaam al qurtubi xam ne moo def li nga xam ne mooy moo shara saxiixu imaamu muslim booy muy sëriñu boroom boroom bi moom dane noo xal seek affaire bi leen na yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf leen a tontu loolu wax ko sayyidina abu sa'id alxudri alayhi ridwaanu rabbaani moo gaa waajooju ne ko sama jàkk ji la ngir parce que nit ñi ñu bari dañu foogoon ne loolu exclusivité mosquée Quba la yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy jàkk ji nga xam ne ci ragal yàlla lañ ko tabaxee loolu nag la doon wane neen mbir mi du exclusivement réservé ci masjidu Quba moo tax mu ne leen sama mosquée bii la waaye yooy yépp boo seetee da ngay gis ne ay tontu la yoo xamante ne dese naa dëgër li dëgër daal mooy ne masjidu masjid bi nga xam ne moom la alquran di wax fii ne ussisa ala taqwa min awwali yawmin mooy masjidu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam loolu mooy li gën a dëgër comme ni nga xamante ne nii noonu la ko boroom xam-xam yiñ la wax léegi min as-sahaabati waxee kon loolu mooy li gën a dëgër inchaa allahu taala muy jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye it kenn waxul ne masjidu Quba lam yu lam yuassas ala taqwa anakan moo mën a wax loolu jàkka joo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko tabax mooy ne yow yëpp bu si yu si saa ñaari jàkka yooyu yëpp dañ leen a tabax ala taqwa ci ragal yàlla waaye daal de toute façon yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo gënoon a li taxoon gaa yi werante moom xamoon na ne ñii nii aaye bii la ñuy wax te looloo leen fi indi te bañ ñëwee da leen ne sama jàkka jii la jël suuf si dóor ci suuf ne leen sama jàkka jii la alxuraan di wax mooy masjidun ussisa ala taqwa léegi nag boroom xam-xam yi doon wax lële mooy dafa am ay xadiis yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam yoo xam ne comme yu mel ni yi nga xam nii ñu moom daal di leen laaj moom alayhi salaatu wassalaam ne leen yéen de yéen waa yéen waa am na lu leen suñu boroom subhaanahu wa taala tagge man nag damaa bëggoon a xam ana lool lan la ñu ko mooy lan mu ne aaya bi naan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin fi ahaqqu an taquuma fii mu ne fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatahharu an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhiriin mu ne man nag dégg sa dégg naa sama boroom ku doon ko laaj ki nga xam ne mooy sayyiduna Sulaym ibn Sa'ida al-Ansari kama rawahu al-imaamu Ahmad naka noonu umm ki nga xam ne mooy imaamul a'imma di sayyidi ki nga xam ne mooy Ibnu Xuzayma soloo na ko rahmatullahi alayhim waaye loolu xadis boobu mooy ne càllale bi dafa am problème ndax ki nga xamante ne nii moo nekk ci càllale bi dëgërul moo tax boo seetee ñoom seen xadis yooyu ma ne même mooy li kii wax am na ku ko wax muy kan sayyidina am euh, al imaam al euh, imaam al yamani di ñi nga xamante ne nii mooy borom naylul awtaar nee na mu way yéen nu ngeen di wax nii aaya yi même hadis yii nii même buñ jàppoon ne wér na moos xam ngeen ne li na ci saxiixu imaamu muslim ibn al hajjaaj al qushayri wa naysaabuuri moo gën a wér fop te sayyidina euh, ubay ibn ka'b soloona loolu moom mi ñëw laaj ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ana luy masjidu taqwa googu boobu ussisa ala taqwa mu ne ko sama jàkka la sayyidina abu sa'id al-khudri mi ci doon kële nag waa naan ko xubaa la mu naan ko du xubaa fii la jàkka jii la mu ñëw yeneen bi alayhi salaatu salaam ne ko jàkka jii la mais lool kay leer na léegi ñoom nag bokk na ci li leen xaw a ñuy téye naan peut-être xubaa la mooy ñu ne hadis bi sa yonent bi alayhi salaatu wassalaam da wax sayyidina Uwaym ne ko yéen de suñu borom tagg na leen nee neen ñu ngeen di ñu ñu bëgg laab xam lu tax ñu ne ko ah man de xaw ma lu ñuy def ñun waa Ansaar lu dul ne daal buñ demee ci toilette di dañuy utiliser ndox mu ne kon xam naa loolu la mu ne leen kon loolu la jàpp leen ci loolu waaye loolu noonu mooy mbir moomu de toute façon feerul de devant hadis yile loolu kon li gën a dëgër inshaa allahu taala mooy masjidu rasulillah alayhi salawatullahi wa salaamu léegi kon ginnaaw loolu nag suñu boroom subhaanahu wa taala kon ginnaaw bi nga xam ne la wane ne kon jàkka jooju bu fa kenn taxaw waxoon nañ la nag loolu nag mooy du du jàkka jooju rek parce que ñun dañoo tàmm bu ñuy wax ñu naan mbir yi ñoo foofu rek la xewoon. mooy de toute façon leer nañu ne masaajidu diraar yi bari nañ masaa masaajidu diraar yee ka bari ci kaw suuf rawatina ci réewi wolof gaa yoo xam ne dañuy ber di tabax seen jàkk rien que parce que jiiteetul gaa yee nangootul mu jiite mu daal ber daanaam dem tabaxi jàkkaam di nodd di woote te kenn du fa jiite kenn du kii ku dul moom loolu bu dul masjidu diraar lan la doon mooy jàkka joo xam ne day féewale diggante jullit ñi ndax bu ñu nekkoon ñoom ñëpp benn ci village par exemple di jullee benn jàkka yow ñu ne la jee jullee jiiteetoo rek parce que nag matatoo ko wala am na keneen ku lépp xam-xam foofu te man ñoo gine kii nag ñu def kooku jiite nga daal di mer daal di dem tabax sa benn jàkka ak say gaay loolu bu dul masjidu diraar ana noo koy tudde waaye masaajidu diraar yi bari nañu loolu jar naa bàyyi xel gaa yoo xamante ne nii dañuy tabax jàkkata buur yàlla taxul noo tax suñu boroom dane la masjidun ussisa ala taqwa kon jàkka joo xam ne suñu boroom taxul te gërëm mooy daw mooy li nga xam ne ragal yàlla taxul ñu tabax ko kooku nekkul lu dul masjidu dirar nekk fi di tabax jàkk ngir rek ñu naan saa yi ñëw ëpp seen jàkkaa fi a rafet ci Afrique loolu amul benn sens loolu xaw ma sax benn njariñ la am jàkke daal mbir mi innama ya'muru masajidallaahi billahi wal yawmil aaxir ñi nga xam ne ñooy dundal jàkkaay yàlla yi ñooy ñi gëm yàlla ak buur bés pénc waaye nekk fi di def moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam wallahi waxatina dëgg nee na sa yaati waxoon na ne sa yaati ala ummati nee woon na dina dikkal sama xeet jamono joo xam ne moom daa yi dañuy rafetal jàkka yi summa laa yu'ammiruunaha yatabaahuuna bil masaajidi summa laa yu'ammiruunaha nee na jamono dina ñëw ci sama xeet gaa yi dañuy puukarewoo seen jàkka yi waaye kenn du ko dundal mooy ne bu jàkk bu ñu wootee bu ñu noddee daanaka première sàppe bi sax du fees mooy ne mbir yi balaa fees kilifaa fa ñëw nee nañu koo xam ne nuti diina la nee nañ mais buur yàlla mii nag moom moom taba moom mi ngeen ne moom ngeen ko tabaxal xanaa ne wu xanaa moom jàkka ji moom moom ak ak nekka ak xamam ne jàkka jaa ngi fi moom xanaa moom buur yàlla da leen a doyul balaa jàkka jee fees mooy événement wa du fees moo tax jàkk yooyu moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax nga taxaw fi nag bu ñu waxee nga naan moom kay suñu jàkk ja yéeme na moo dàq fii suñu gox bi kay moom sooroor yee ka bari amul kenn ko am sooroor yi tol noon te buñ fa demee julli tisbaar kenn du fa gis kenn gaa yépp nekk ci seen néegi xam ngeen ne loolu yéeme na de loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax gaa yi puukare woo jàkkaa fay am ju jamono jooju waaye dootuñu ko dundal de loolu moom moom yéeme na te ku xam ku xool rek rawatina ci réew wolof yi di ko gis kon jàkk yooyu yépp jaru la dem mooy ne jàkko yooyu amuñu benn sens jàkko yoo xam ne fa féewale nit ñi la nga gis gaa yi sax léegi daanaka communauté bu tëb tabax jàkkaam mu nekk euh, une mosquée communautaire ba ci fii ci Europe noonu lay demee waxoon naa leen nettali woon naa leen benn waay boo xamante ne nee na moom waa ji waa ji dane woon day tabax benn jàkka mu ngi ci projet ngir tabax benn jàkka mu dem bay wax ma wax ak ka ma nekkaloon mu nar koo interrompre ma ne ko bu ko bu ko interrompre bàyyi ko ba mu pare ma laaj ko benn laaj waaja ba mu paree ma ne ko mais yow sa jàkke ji ana pour lan la mu commencé ni mu tontoo way ces arabes yor jàkke yi da ngay wa di ko commencé wax lu ñaaw ma ne ko kon yow jàkkaay communautaire ngay kii yow li nga narab am mooy masjidu diraar yal na bu ko suñu boroom taxawal waaye inshaa allahu taala ma ne sax walillahi alhamdu wal minna dam koy dabam mam koy wax ay côté 2008 la woon waaja ba ñu ngi nii 2018 2018 10 ans waxuma la mosquée waaye amula pukus yal na suñu boroom continuer loolu parce que jàkk yooyu amuñu njariñ njariñ waxoon nañ la nag ñu nit dañ cee war a bàyyi xel mooy ne bu ñuy tabaxi jàkkaak yooyu loo xam ne pour yàlla la nañu ko wax ne lii pour yàlla la waaye yenn tur yi sax bu la naree bloqué teg ko fële mooy ne comme ko ñun dañoo tàmm yooyu